an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabu salaati ala rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañu walillahi alhamdu wal minna li nga xam ne moo doon kitaabu hamdillahi ta'ala wa shukri hadis biñ ci mujj woon gis mu doon hadis mi mu doon bon kitaab boobu waaye baabu eh, deux cent chapitre deux cent quarante-deux baabu fadlil hamdi wa shukri mu ne woon mu doon xadis mille trois cent quatre-vingt-treize wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yarda anil abdi ya'kulu al-akla fa yahmaduhu alayha tey niñ ko waxoon a gis téere bu bees mu ne kitaabu salaati ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne kitaabu téere as-salaa julli ala rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mooy kitaabu salaatu ala nabi téere bii daa bokk ci eh, toolu nit li nga xam ne mooy li ca gën a feddale ko mooy di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax gis nañ fi ay gisoon nañ fi ay xadiis yu doon wax ci loolu ci wax ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax téere bi dinañ gis ne am na xadiis yi mu indi ay xadiis yoo xam ne gisoon nañ ko ba pare gisoon nañu ko ba pare parce que mbir la moo xamante ne ni mooy point central mooy point central ci jaamu yàlla te mooy waxoon nañu ko que mooy benn jaamu yàlla gi nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala ci boppam dane damay dama nekk di ko def maag sama malaaka yi yéen def leen loolu amul beneen jaamu yàlla bu dul salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam te aaya boobu moom la al imaam di indi fii moom lay indi fii nga xam ne moo tax al imaamu Nawawi rahimahullah mi bind téere bi nii bi ñu ko laajee ana ci jaamu yàlla yi ban moo ci gën a feddale moom dane salaatu ala nabi bii la jàpp layale ko li ñu wax léegi waaw waaw kon loolu lu rëy rëy rëy la waaw lu rëy rëy rëy rëy rëy la waaw te gisoon nañ xadiis Seydina Ubay ibn Ka'b muy xadiis cinq cent quatre-vingt bi nga xam ne ci la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam bim ne qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inni ukthiru as-salata alayk fa kam aj'alu laka min salati mu ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an Ubay ibn Ka'b damay bari di julli ci yow waa ñaata laay def ñaata nga may conseiller yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko ma shi't waaw lu la soob mu naan ko ar rubu' kon de damay xaaj sama ñeenti sama ginnaaw farata yi sama ñaan yi may def ñeenti xaaj benn xaaj ba mu na ko ma shi'ta wa in zidta fa huwa xayrun lak waaw <laughs> mu ne ko lu la soob rek waaye boo yokkoon moo gën ci yow gisoon nañ xadis boobu ak yeneen ba ni nga xam ne ci la ko yonent bi alayhi salatu wassalam di waxe ca fin ba bam ne ko léegi kon daal ba mu gisee mbir mu ne kon damay def ajalu laka salaati kulliha sama lépp daal laa la koy defal kon mu ne ko idan tukfa hammuk wa yughfaru laka dhanbuk mu ne ko cëy bu boobaa dees nañ la fegal waaw yi lay préoccupé te du di di di di di di dox sa diggante sa xol di dellu ci yàlla dees na la ko fegal waaw te bépp bàkkaar boo xam ne moom nga yor day da da da la koy effacer wa yughfaru laka wa yughfaru laka dhanb allah allah allah voilà kon euh, buntu la boo xam ne bu màgg màgg la waaw buntu la bu màgg màgg boo xam ne euh, gis nañ ci ay xadiis yoo xam ne yu doon wax ci mbir mi waaye nag al imam tey mu defal ko nag téere même bu dee xadiis fi indi bariwul waaye téere ngir nga xam ne ruknun rakin waaw ruknun rakin fii euh, li nga xamante ne mooy Riyadou Salihine axe central point central keno bu dëgër ci li nga xam ne mooy jardin wu toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin kon kitaabu téere as-salaati ala rasulillah téere julli ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi nag waaw ah, moom ay ngëneelam la tu'addu wala tuhsa waaw du loo xamante ne nii lu ñuy euh, wàññi la yàlla tere ñu koy mën a takk ba di ko peeg waaw te ay ngënee lëm bari na wa am nañ ci taxawoon wa annahu tunawwiru zawahira ca masalikul jinaan day leeral yu biti comme ni nga xam ne noonu lay leerale ci sa biir dalay setal dalay may ngërëmu borom bi tabaaraka wa taala dalay jegeñoo yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi léegi nag imaam indi fi benn bunt comme ni nga xam ne noonu lañ romboon téere yi ñu romb mu def benn bunt rek day wax téere bi ba pare wax nag ngëneelu téere boobee wala li nga xam ne mooy bunt boobee kon mu tek chapitre bi nga xam ne mooy deux cent quarante trois chapitre deux cent baabu fadli salaati ala rasulillah mu def baabu buntu fadli ngëneelu as julli ala rasulillah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa léegi nag moo la ci mosal fii ci laaye yi le ci euh, côté waaye après mu ñëw nag duggal la ci wàll côté li nga xamante ne nii mooy hadith yi insha allah mu ne qaala allahu taala qaala allahu mu ne borom bi nga xam ne moo kawite yéegul nee na inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala annabi yaa ayyuhal laziina aamanuu sallu alayhi wa sallimuu tasliima waaw mu ngi noonu mu ne boroom bi nga xam ne moo kawate yéegul nee na inna allah ya inna allah waaw dëgg-dëgg buur yàlla mi nga xamante ne màgg na te tedd na azza wa jal wa malaikatahu ak malaakaam yi alayhim alsalatu wassalaam waaw allahu akbar yusalluuna ala annabi ñoom du deñ di nekk di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw kay yusalluuna ala nabi yusalluuna ala nabi dañuy duñu deñ di julli ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam akbar kon nag yaa ayyuha alladina amanu waaw yéen ñi nga xam ne yéen a gëm ay wa sallu alayhi julli leen ci moom Allahu akbar <laughs> julli leen ci moom wa sallimu taneen di sëlmal taslima ak ak sëlmal waaw sallallahu alayhi wa sallama ay wa def leen muy aaya cinquante six suuratul ahzaab benn laay bii rek la ci indi ndax doy na sëkk lépp ngi ci biir waaw lépp ngi ci biir soxlawul leneen waaw jarul leneen jarul leneen jarul leneen waaw moom lañ la doon wax mooy benn loo xam ne jaamu yàlla la ci ñun jaam yi loo xam ne borom bi moo ne man maa maa ngi ci ci laa ne waaw man ci laa ne ci laa ne ci man ci laa ne waaye ak sama malaaka yi te waxoon nañ la ne amul benn malaaka boo xamante ni nag eh, moom eh, du nekk ci lii ak lépp bépp jaamu yàlla boo xam ne moom la ko yàlla jagleel salaatu ala nabi borom bi da ko cee njatt mu ko ciy boole daa bokk ci jaamu yàlla mi nga xam ne noonu lay nekk ki nga xamante ne nii moom euh, ci jaamu yàlla am la bokk waaw manu la ñàkk manu la ñàkk waaw manu la ñàkk jaamu yàlla ji nii da da ko ciy boole waale malaaka bu nekk moo tax mu ne woo malaa'ikatahu amul kenn koo xamante ne da ciy génn amul benn rangu malaaka bu ñu naan ñoom nag bokkuñ ci ñi nga xam ne ñoom salaatu ala yi dañ cee nekk amul ñoom ñëpp la allahu akbar ñoom ñëpp waaw kon nag yéen yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm yàlla ay way jële ndaw sharaf lii teraanga rëy na loo xam ne man bu ma koy def boroom bi ma bind nee na ma maa ngi ci waxul ne daa da cee da koo defoon bana ko deex na déedéet yusalluuna présent continu waaw mooy day de ci lañ nekk ci lañ nekk te ci dégg <laughs> waaye moo tax laa <laughs> hawla non non non tax moo tax moo tax vraiment lu rëy rëy la waaw mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy la waaw moom salaatuna ala nabi waaw alayhi afdalu salaati wassalaam waaw loolu loolu bu ñu ko sàggane de waaw léegi nag ginnaaw bi nga xam ne ci la indil yi muy dugg nag ci wàllu xadiis yi bon xadiis yi comme li ma la wax bëriwul euh, de commencer xadiis numéro mille trois cent quatre-vingt-dix-sept ba mille quatre cent six muy ñaata hmm? dix hadis bu ci nekk inclus la mille trois cent quatre-vingt-seize da nga koy boole ci compte bi mille quatre cent six nga boole ko ci mu nekk dix par neuf ah, am na nag hadis yuñ ci ma yuñ ci jot a gis te moom lay ubbee benn ci yooyu hadith 1397 mu ne waan abdillahi bni amr bni al-aas radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra rawahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imam mu tàmbali muy commencé hadisu mawlana ibnu amrin muy saydina abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne annahu ko ne moom de sami'a dégg na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man salla alayya képp koo xamante ne nii daal di ngay julli képp koo xam ne daal di ngay julli alayya ci man salaatan benn julli képp boo xam ne nit ki mën naa jàpp ni ah lii de moom lu woyof la eh, ndekete yo ci la ngëneelu àddina ak àllaaxira ci lañ ne ku julli ci man benn julli sallallahu alayhi biha ashra borom bi dina julli ci moom fukk loogu mu ne euh, sallallahu alayhi ashra borom bi dina julli ci ci kooku julli benn julli fukki fukki julli allahu akbar nit ki jàpp ne lii de woyof na nekk ngëneelu àddina ak alaaxira ngërëmu yàlla ak yonenti sallallahu alayhi wa ci la koy amee waaw borom bi julli ci yow fukki yoon te loolu minimum mu ne rawaahu soloona xadis bi muslimun al imaamu abul husayn ah muslim ibnu al hajjaj al qushayriyu rahmatullahi alayhi akbar waaw daal dina yoon romb Hmm? romboon na fi euh, mu doon xadis mille trois cent non mille trente sept xadis mille trente sept lañ ko gisoon fi nga xam ne moo doon cent bi muy wax baabu fadlil azan bunt bi doon wax ne bi doon wax ci ngëneelu euh, noddu voilà xam nga dafa lëkkaloog salaatu ala nabi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi ko gisoon foofu nag la gënoon a gudd fii da koo gàttal moo tax ke booba bañ ko doon gis sax waxuñ ne woon ne dina ñëwaat te est waroon na ñëwaat waaw ah, waroon na ñëwaat xadiis mille moom la nekk nii muy euh, mille trois cents Euh, mille trois cent quatre-vingt-dix-sept voilà moom ca la gënoon a gudd xoolal li mu wax dane woon waan Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu annahu sami'a sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqul mu ne yeneen bi alayhi salaatu salaam nee na bu ngeen déggee noddukat bi wala bu ngeen déggee noddu na ngeen wax lu mel ni kay noddu di wax summa ginnaaw gi sallu alayya ngeen julli ci man fa innahu ndax kat man salla alayya salaatan képp koo xam ne julli na ci man benn julli sallallahu alayhi biha ashra borom bi dina julli ci moom jaare ko ci julleem joojee fukk waaw summa salwu ginnaaw gi ngeen ñaanal ma lii allah borom bi lii ñeel ma alwasila muy wàccuwaay boobee mu ne fa inna manzila ab wàccuwaay la fil janna ca àjjana laa tanbaghi yellut illa li abdin lu dul benn jaam min ibadillah jaamu yàlla yi wa arjuta yaakaar naan man ma nekk moom fa man saala allah képp ku ma ñaanal borom bi alwasilata daraja jooje xallat lahu shafaati ashafaa sama eh, eh, ramu dina eh, dal ci kawam voilà dina am sama gramme foofu xadis boobu moo nekk ni <laughs> voilà xadis boobu mooy côté bi mu ne eh, képp ku julli ci man summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan salla allahu alayhi biha ashara mooy xadis bi waaw man salla sami'tu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul eh, man salla alayya salatan salla allahu alayhi biha ashra moo tax lépp loo xam ne moom lañ ci waroon a wax gisoon nañ ko foofule ci xadis boo bële ci xadis boobee gisoon nañ ko foofee allahu akbar ah. ah xanaa rek bu amee lenn lu ñu ci yokk mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi waaw lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy lan Euh, mooy que ne euh, day wane ngëneelu salaatu ala nabi fadlu salaati ala rasulillah ngëneelu julli ci yonent bi alay saa saa mooy benn ngay julli te borom bi yow bu jullee ci yow benn yoon texe nga waaw huwa alladhi yusalli alaykum wa malaa'ikatahu huwa alladhi yusalli alaykum wa malaa'ikatuhu wala wa malaa'ikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah Allahu akbar ah borom bi nee na huwa alladhi gis nga yàlla mi nga xam ne mooy seen borom waaw mooy ki nga xamante ne nii yusalli aleykum allahu akbar non aay bi moo tax xeetu yonente bi alayhi salaatu salaam <laughs> rëy nañ ngëneel fa borom mooy julli wa malaa'ikatu eh, xoolal te aay yi day niroog bi mu doon wax naan wa maa ramayta id ramayta walaakinna allaha rama avant loolu ca suuratul anfaal dane wa maa qataluuhum wa maa qataluuhum walaakinna allaha qatalahum wa maa ramayta id ramayta walaakinna allaha rama yéen jullit ñi keroog Badar rayuñu woon yéen du ñoom ñoo ray à vrai dire yéefir Quraysh yi ñoom Abu Jahlin ñoom Utba ki Shayba walaakinna allaha qatala waaye dëgg dëgg ci leen faat mooy yàlla mooy yàlla mooy yàlla waaw ba pare mun a yeneen way saa saam wama ramayta id ramayt sànni woo ba nga sànnee walakin allah rama dëgg dëgg ci sànni mooy yàlla <laughs> eh ginnaaw bi mu ñu waxee fii itam noon la borom bi njëkke dane huwa alladhi yusalli alaykum moom mooy ki nga xam ne mooy julli ci seen kaw mooy julli ci yéen wa malaa'ikatu ak malaakaam yi ba pare def ko comme comme bële mais bokkuñu de waaw <laughs> waaye mooy borom bi du deñ wéy ngëm yàlla yi di leen yoole di leen yëkkati ci ay daraja yoo xamante ne di leen setal moom malaakaam yi di ñaanal njéggal sa ci woy ngëm yàlla yi di leen ñaanal li yuxrijakum ngir borom bi génne leen minal zulumaati ci lëndëm yi ila nuur jëme leen ci leeram gi wa kaana bil mu'miniina rahiima te nag borom bi masula deñ te du deñ di nekk bil mu'miniina ci way ngëm yàlla yi rahiima koo xam ne ak yërëmaa kon leen gis nga bi mu lool après ca kanam la teg aaya cinquante six bi li xam nga lii suuratul ahzaab waaw aaya 43 bi après ca kanam la indi aaya biñ doon wax bi imam indi fii waaw Allahu akbar inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi kon mooy loolu di wane quand même li nga xamante ne moo nekk moo nekk moo nekk ci ci ci jaamu yàlla ci euh, euh, jaamu yàlla ji nga xam ne mooy salaatu ala nabi waaw man salla alayya salaatan ku julli ci man benn julli borom bi jaare ci sa julli joojee julli ci yow fukk te borom bi képp nag xam ngeen ne ku mu julli ci moom benn wax nañu lan la lu tax muy julli ci ñun waaw li yuxrijakum min az-zulumaati ila an-nuur waaw moo tax kooku day day day set day set biir ak biti waaw waaw amma salaatuna ala nabiyi muhammadin xayri nabi lu'ayyi faya ajallu ma tamassakta bihi ba'da adaa'il fardi faltantabihi qad nassa shaykhunaa as-Sanusi ash-Sharif radiya anhu ad-dahra rabbunaa al-latif bi annahaa tughni ani al-murabbi li jazbihi al-fataa li qurbi al-hibbi wa hiya aydan tasturu al-uyuba wa yaghfiru Allahu bihaa ad-dhunuba wa annaha kal-'itqi fil ajri kama taqdi hawaa'ija alladhi laha intamaa wa tusilu al-'abda ila al-jinaani ghadan wa tadfa'u 'ani an-niiraani wa annaha tunawwiru adh-dhawaahira 'ala ittifaaqi al-qawmi was-saraa'ira wa annaha tujibu yawma alxaqi shafaata almuxtaari xayri alxalqi salla wa sallama alayhi rabbu wal aali wassahbi wa man yuhibbu inna allazii hawat min almanaafi'i huna wa hannafaata jam'al jaami'i فكل من أدامها في كل حين فإنه أخذ بالحبل المتين voilà mooy côté boobu loolu la doon wax hmm? amma salaatuna ala nabi ndaal suñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kan muhammadin di seydina muhammad ci ëpp ay melo yuñ koy sante waaye mooy ki dàq sant yàlla te moom lañu yàlla gën sant ci jaam yi xayri bani lu ay nekk gëni ki gën ci doomu lu ay alayhi salaatu wassalaam fa hiya moom ajallu mooy li gën a màgg maa tamassakta bihi li nga xam ne yow jaam bi moom ngay mooy ba'da adaa il fard ginnaaw bi nga téye farata yi nga xam ne yàlla nee na dama koo sopp moo tax ma farataal ko ci yéen waaw li ma gën sopp ci jaam yi mooy li ma farataal ci ñoom waaw mooy yi nga xam ne te salaatu ala nabi farata la borom man ak sama malaakay dañuy julli yéen moo tax farata la waaw léegi nag farata la pour euh, jour bu nekk wala non nit ki bu bu ko waxee moom <laughs> bu xasee ne allahumma salli ala muhammadin wala allahumma salli wa salli ala muhammadin kooku ah mooy def na li nga xam ne farata bi ko yàlla tegoon def na ko ok léegi nag mu des waaye boo waxuñu ko nag nga yem ci loolu naan boo man nag salaatu woon naa la nabi quoi ah non loolu loolu kese waaw man ba ma jub man ba ma ba ma majeur c'était quand en quatre-vingt-dix-huit wala en deux mille neuf waaw man déggoon naa ñu wax loolu après farata la man ma ne allahumma salli ala nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wasallam léegi nag man boobu laa ko gëj a defan ah. léegi man génn man kom ko farata gi teggeeku ne sawaay yow loolu ngay dégg affaire <laughs> di ko xéewal yi yi wax yi yëpp borom bi nee man ci laa dama cee nekk di ko def <laughs> sama malaaka ma njett leen ñu koy def yow léegi yow nga ñëw di ci def benn yoon duñ la ne def nga lu xaraam waaye de li nga li nga xañ sa bopp yow xamoo ko waaw <laughs> waaw li nga xañ sa bopp wallahi alladhi la ilaha huwa xamoo ko kon nag moom salaatu ala nabi ah fa hiya moom ajallu moo gën a màgg ma tamassakta bi li nga xam ne moom ngay mooy ah, baadal ba'dal ginnaaw faraa'idi ginnaaw li nga xam ne mooy farata yi waaw waaw ba'da adaa'il fard ginnaaw bi nga xam ne ci nga joxee farata ci nga joxe euh, li nga xam ne mooy say farata julli juróom woor waaye euh, euh, ramadan yi nga xam ne yooyu mooy surtout farata yi yu surtout yu quotidien yi dina tax ñuy wax nga julli yooyu li gën looy nekke ma tu'ammiru bihi awqatika ya abd booy dundali say say say fan yow jaam bi mooy salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fan tantabihi na nga yeewu mu ne ki nga xam ne mooy qad nassa shaykhuna as-Sanusi sharif al imam as-Sanusi nekkoon surtout yonente bi alayhi salaam eh, daal dina yaxal radiyallahu anhu yal na borom bi gërëm ko ad-dahra waaw yal na ko yàlla dool dig di gërëm saa su ne rabbuna latif suñu borom bi nga xamante ne nii mooy ko ñeewante gi akbar allahu akbar ah mu ngi ko indi ci téereem boobu sharh sughra sughra <laughs> voilà ci la wax lii si euh, Cheikh ahmad ahmadul xadim alayhi ridwanul baqil qadim di di di toxal ni bi am naa kenn julli ci yonent bi alayhi salaam tourni moom gis nga boo amul lool nag boo amul ku la yar teg la fi yonent bay saa saam ne woon amoo sëriñ bu mat sëriñ loolu lañ koy waxe bu loo xam ne man na laa teete teg la ba ni lay tege ci loxo yonent bay saa saam bu dee amoo ko waaw ndax àddina bi daa bari ay naxaate kat def nga lu nekk waaye amoo ko waaw amoo dara yow na la leer ne jàppal ci salaatu na nabi doy na la li jan bi lu tax li jadbil fata li qurbil bi ndax day bijj xicc cam ngir mu jege aji soppe ji nga xam ne mooy soppe jaam yi mu yonent bi alayhi salatu wassalam soppe borom bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bokk na ci gis nga yow salaatu ala nabi boo ci dëkkee da ngay am euh, mbëggeel cofeelu yonent bi alayhi salatu wassalam benn waaye wuy aydan te lool mooy lépp ah. loolu moom mooy lépp moom eh, Seydina Ali radiyallahu anhu keroog Xaybar biñ ne yeneen saa sam ne dinaa jox waaye di deme suba koo xam ne yàlla ak yàlla azza wa jalla saa sam da sopp moom mu sopp leen mu sopp yàlla tabaaraka wa taala topp sopp yonent saa sallam fa baata naasu yadukuuna laylatahum ayyuhum yu'taaha xam nga lu leen fi yóbbu woon lim ne koo xam ne la yàlla da koo sopp azza wa jalla yonentam sopp moom itam mu am loolu mu sopp leen moo tax keroog ku nekk moo bëggoon di def lu ne saxaaba bu nekk ngeen ñu jox leen ko Seydina Omar radiyallahu anhu nee na man keroog rek laa bëgg a jiite woon dara man parce que lii ji du du du du jiitee ma neexoon ne waaye la ñu wax ci ku ñuy jox raay nga te moo jiite xare bi suba man lañ ci la ci yonent saa salam wax loolu moom moo taxoon mu bëgg a waaw moo tax lii mooy lépp ah. li jazbihi al fata li qurbi mu jege alxibbi soppe ba yonent bi alayhi salaatu salaam yow da bokk ci ñi nga xam ne ñooy jege ñaale yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw loolu la la salaatu ala nabi da koy may waaye wa hiya aydan tasturul uyuba ba léegi bokk na ci ay day day day day day day day muur ayib yi day muur li nga xam ne al uyuba mooy ayib yi al uyuba ku nekk am ngay ayib bëgg nga yàlla suturaal la boo ko bëggee nag del dëkk salaatu ala nabi day del dëkk salaatu ala nabi waaw tasturul uyuba wa yaghfirullahu biha dhunuba borom bi la ci jaare dina jéggal sa bakkaat xanaa waxul ne li yuxrijakum mina zulumaati ilan nuur day julli ci yéen ak malaakaam yi ngir lan génne leen ci lëndëm yi jëme leen ci leer te loolu da leen di fóot ci seen bàkkaar yi indi leen ci leeram Allahu akbar loolu bokk na ci ay ñetteel wa annaha kal itq fil ajri kama taqdi hawaa'ij alladhi laha tama te day mel ni ci pay koo xam ne da ngaa goreel ab jaam waaw pay gi ngay am lu mel noonu ak lu ko raw sax kenn ni nga xam ne beneen ngëneel ñeenteel wala juróomeel ki lay faje aajooy ki nga xamante ne mooy ki eh, askanoo salaatu ala nabi di ko dëkk alayhi salaatu wassalaam moom moom lañ doon fàttali waaw radiyallahu taala an sayyidina Ubay ibn Ka'b waaw wa tuusilul abda ilal jinaani bokk na ci ay ngëneelam day jokkale jaam bi yóbbu ko ca ajjana yu kawe xadan ëllëg wa tadfa wa tadfa'u an niiraati te salaatu ala nabi day dox diggante waaj ak sawara waaw fa man zuhziha anil ah wa man zuhziha anil ah lan la ko waxati képp ku ñu soril sawara wa udxilal janna faqad faaz waaw képp koo xamante ne nii zuhziha anin naar wa udxilal janna faqad faaz képp koo xam ne soril nañ la fi nga xam ne mooy sawara daal di lay jege ñal yóbbu la fi nga xamante ne nii nag mooy ajjana kooku sar kooku texe na salaatu ala nabi nag dalay may texe googu waaw dalay soril sawara dugal la àjjana waaw akbar waaye bokk na ci ngëneelam yi ah waaw akbar ah inna alladhi xawat waaye li nga xam ne loolu li ko tudd kenn mënu tudd lépp waaw moo tax mu ne salla wa sallama waay waay kon nag waay yal na yàlla julli tay sëlmal alayhi rabbu borom bi moom borom bi wal ali tey jub ak ay ay waa këram wa sahbi ak sahabaam yi wa man yuhibbu ak képp koo xam ne sopp nga rasulullah sallallahu alayhi yal na borom bi di la di julli ci yow innal ladhi mu ne nag li nga xam ne xawat làmb na ko minal manaafi' ci ay njariñ huna fii ci àddina wa hanna ak wala ñu jëm alaaxira faata daal di daal dinay moy mooy di dinay rëcc jam'al jaami'i képp koo xam ne kuy dajale la di wax ci ab wala sax ay audiom wala ay njàngaleem li nga xam ne mooy fadlu salaat ala nabi wala di ko bind ci ay téere kooku na leer ne manu la dajale waaw loolu manu la nekk allahu akbar waaw manu la ne ma ne loolee manu ne shafaa ji mu wax nag loolu ñu koy gis ci hadis bii ñëw wala loolu dañ koo tëb wa annaha tuujimu yawmal haqq shafa'atal muxtaar waaw loolu dañ koo tëb këne moom day waral waaw moom salaatu ala nabi li nga xamante ne nii salaatu ala nabi moom tuujibu day waral yawmal haqq bésub dëgg ba muy bésub yawmal qiyaam shafa'atal muxtaar li nga xamante ne mooy euh, rammu ki borom bi tànn ki borom bi bell mu yonent bari saa saam xayril xalq di gën di mindeef alayhi salaatu wassalaam te loolu mooy xadiis bi ci imaam teg waaw moom la gis bii di ñëw boobu nag ma suñu koo gis waaw ki gën a yeey ci man rasulullah saa saam bésub yawmal qiyaam mooy ki ëpp li muy julli ci man mooy ki gën yeey ci lépp luy tukkee ci yonent bari saa saam di dem ci jaam yi keroog ki ci gën yeey gin cee amut cër gin cee ëppale gin loo xam ne fadlullahi kese la moo ki ëpp li nga xamante ne moo julli ci man allahu akbar moo tax shafaatul muxtaar yi xayril xalqi waaw kon nag alayhi salatu wassalam li nga xam ne moom daal la lamb minal manaafi' ci ay njariñ fii wëg fële faata rëcc na jamaal ja jamaal jaami'i waaw aji dajale aji dajale ju mën a nekk waaw kon nag fa kullu man adaamaha fi kulli hin képp koo xam ne dafa dappetoog moom waaw képp koo xam ne dafa dappetoo saxoog di julli ci yonent bi alayhi salaam jamono jom nekk waxtu wu nekk waaw amul salaatu ala nabi amul fu muy dañ da julli ci yonent bi alayhi salaam ba mu des boo duggee ci toilette yi doo nekk foofu xanaa nga koy te boobu sa zikar sa xol la paasalaat nañ waaw moo tax daarul xalwati la ko arab bi woowe waaw néegu wéet bi fa ngay wéeteeg sa borom waxoon naa la yëga di maan la jël toile ji def fa ay journaux yoo xamante ne ay magazine de basket ak football ak façon yooyu teg fa ay journaux bi génn tous les jours nga ravitaille ko en journal képp ku fa dugg ah yor naan di liiraale ah après nag naan non c'est c'est c'est un tel vraiment c'est euh, c'est le quartier de notre euh, c'est de notre ville quand même oh, quelle culture voilà moom hatta ça chez les toilettes tu vas dans les toilettes tu te tu tu tu te euh, tu tu tu tu waaye yow da ngay cultiver ou quoi loolu yëfi caaxaan la mooy ñàkk a xam la dell ci yàlla la ak wéet ak sa borom voilà <laughs> voilà kon fa kullu man adaamaha cay képp ku dappatoo ak moom moom salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fii kulli ci waxtu wa nekk fa innahu kooku de dëgg-dëgg axada bil hablil matin kooku nag liñ naan moo tebbi aas waaw la gën a màgg ci lépp moom moo ci tegloo mooy jàpp na ci li nga xam ni mooy buum bu dëgër gi nga xam ne moo koy jëme ci boroomam moo koy jegele yonent bi alayhi salaam kon nag ah jaamu yàlla ji rëy na mooy suñu téere bi hadis bii gisoon nañu ko waaw man salla alayya salatan salla biha ashra ku julli ci man benn julli borom bi julli yow jaare ko ci julli joojee waaw li nga xamante ne mooy fukk kon nag dañuy yem noonu bii di ñëw insha allah ñu daal di gis hadith bi ci tegu muy hadith mille trois cent quatre-vingt-dix-huit insha allahu tabaraka wa ta'ala wallahu